baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim yadcuu laman darruhu waqrabu min nafcihi labisa almawla wa labisa alcashir suñu boroom azza wa jalla ci wax ci laayaat fukk bi ak ñett ba léegi mu ngi wax waajooji la nga xamante ne nii moom day jaamu boroom bi tabaaraka wa tacaala ci ak wàll moom daal mooy buy neex nangu naa nekk jaamu borom bi azza waaye daal bu naqaree na nga commencé gis mu dellu ca la nga xam ne moom la ne woon ca weddi yàlla ga ak nefaq ga ak kéefér ga moom nag waxoon na ne waajoo jële mu ngay woo di jaamu koo xamante ne nii moom du ko jariñ dara wëllif borom bi tabaaraka wa taala du ko lor te du ko jariñ mu ne loolee mooy cànku degu sori gi moom lay continuer mu ne yadu léegi moom de waajoo jële mu ngay jaamu ginnaaw ba fi ne dégg li ko borom bi digal ndax ay mbiram doxatul bu ko fi bàyyee rek na la leer ne ku fi bàyyi jaamu borom bi tabaaraka yaa ngi jaamu keneen wala leneen yadoo moom de mu ngay woo laman darruhu di ñaan di jaamu koo xamante ne nii de dëgg-dëgg koo kële darruhu ak loram muy xërëm boo bële moo xam nit la moo xam xërëm la bu ñu sant wala système la ay idée la ay xalaat yoo xam ne moom lay topp moom mu ngay jaamu loo xamante ne loram moo aqrabu min naf'i moo ko gën jege la nga xam ne mooy njariñam lii waxit la rek waaye tekkiwul na système yooyu benn njariñ da cee ne benn njariñ newu ci bokkaale moom benn njariñ moo newu ci xërëm bi moo xam nit walla bant wala ab bronze wala li nga xam ne wurus la benn njariñ amu ci la bi'sal mawla waaye ak a a bon almawla ki nga xam ne moom la méngale ay mbiram waajoo jële nga xam ne mu nee naay moom mooy boroomam te moom lay jaamu wala système boo bële ay waay aka yées wala biisata aka ñaaw te bon alanchiru àndandoo boo bële mooy koo bàyyi fi ko bàyyi borom ba ngay àndal di ko jaamu na la leer ne loo lële wala di ko jaamu koo kële waay waay ka nga méngoo lay mbiram moo bon ka méngoog say mbir ka kamit moo méngoo say mbir ak nga yàndal mu ne inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala yudxilu mooy aji diggo dugal alladina aamanu ñi nga xam ne ñoo gëmoon fii ci àddina te dëggal wa amilu saalihaati te doon jëf-jëf yu baax yi jannaatin ay aljana yoo xamante ne nii tajri dina daw min tahtiha al anhaaru ca ronam dex ya inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa taala yafaalu aji dafaa koon la maa yuriidu li kon li ko sopp kese li mu namm kese lay dem man kaana léegi nag muy wax yéefér yi gis nga ñi mu doon wax ne gaa ji day jaamu yàlla daal ala xarfin mooy daal buy neex moom mbir mi ci déngi ngi la nekk moom daal jàpp na ne diina jim ne l'islam daa war di gañe saa su ne walla buñ demee xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa war a gañe saa su ne buñ demee gañewuñ ñu gañe leen moom mu jàpp ne kon lii ne wane la liñ ne nekkul ci dëgg léegi nag ñu mel noonu nga xam ne noonu lañ mel ba léegi nii jàpp ne l'islam daal ah lay wone ne daal nekkul ci dëgg mooy moom waaye yow fii nga xam ne tubaab yi ku am bomb bu baax sax ci ñoom bu ko essayé ñun nga xam ne amuñu benn solo ci ñun respecté wuñ ci dara loolu day wane ne kon diine jii du diine dëgg léegi nag suñu boroom nag ne man kaana képp koo xamante ne nii yazunnu moom dafa njortu te jàpp an lan yansurahu Allah kene borom bi du dimbali diineem ji an lan yansurahu Allah kene borom bi du dimbali yonentam bi alayhi salaatu wassalaam ba ngeen gis mu nekk ci ay mettit ngeen gàll génnaat ci diine ji ngeen nekkoon parce que bu doon dëgg la daal ah kii bu doon dëgg la waaye yow lii nan sax daanaka day toog ay fan ay weer kenn du fi taal dara nan lay nekk ndaw yàlla kon ni ko ñenn ñi doon waxe yéefar yi ni ñu ko gisoon ci suuratul euh, kii nga xamante ne nii furqaan biñ naan waay lan moo tax juyonante bi di dox ci marché yi ak yu mel noonu mooy ñoom noonu gisin boobu moo yées mooy bi baaxul kon nag mooy kon nag suñu borom nag ne képp ku njortu ci yéen wala jàpp que ne borom bi du dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam malgré coono yu mu nekk léegi ngeen koy gis fit dunya fii ci àddina képp ku jàpp ne borom bi du ko dimbali du ko jàppale fii ci àddina wal aaxira ak alaaxira fal yamdud léegi nag waa waajooju moom bu dee loolu la la jàpp fal yamdud bi sababin ila sama na daal di tànglal li nga xam ne mooy benn buum ila samaa na dem ci téegub néegam téegub néegam mooy toit bi na fa def benn buum boo xam ne lay takk daal di pendre boppam takk ko ci put bi daal di pendre boppam te nga xam ne mooy lan na rey boppam na xaru ji te xam ne moom day mer ba dee waaye borom bi dina dimbal yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye képp koo xam ne l'islam alayhi alayhi salaatu wa salaam jullit ñi radiyallahu anhu kene borom bi du leen dimbali ñi ci jàpp dëgg-dëgg waxuma ñi ci nekk nekk lu noonu déedéet ñooñu ku jàpp ne ñii borom bi du loon dimbali demal nga def lii nga xaru ji te nga xam ne de façon li ngay bañ dina am loolu moom moom bi aboo mu leer la moo tax mu ne fal yam dut na tàllal biir sababin ci li nga xam ne mooy ab ab ab buum ila samaa i ci néegam wala mu jógee ci asamaan summal yaqta bu ko defee nag ba pare na dagg buum bu ko defee mooy lan mooy day xoju ba faatu fal mu daal di xool nag hal yuzhibanna kayduhu ndax pexe moo mële mu teg jàpp ne borom bi du dimbali yonentam bi du dindi alayhi salaatu wasalaam du dimbali diine ji waajare rek mu xool nag bu ko defee ba xoj boppam noonu maa yo maa yaxiis mu gis loolu muy bañ am est-ce que moom pexe moom dina tax boroom bi moom li mu bëgg du am li nga xam ne mooy jàppale gi nga xam ne moom lay jàppale yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom lay jàppale l'islam kon nag ku ko bañ a gis bu yoboo nga def nii te nga xam ne moos mooy mbir mi dina am par force mu ne wa kadhalika na ko noonee nag anzalnaahu lañ ko wàcce ayaatin alquran ji ñu nekk ay aaya bayyinaatin yu leer nañ wa anna allaha tabaram bi azza wa jalla yahdi mooy ki nga xam ne mooy gindi man yuriidu ku ko soob lay ci sa xol ubbi ko nga man a nangu li nga xam ne mooy lislaam ginnaaw ba nga ko déggee ne inna alladina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm walladina haadu ak gaa yi nga xam ne ñoo ne ñoom dañoom ay ay ay yahud lañu wasaabiina mooy mbooloo mi nga xam ne saabiina waxoon nañ ko fi am ay mbooloo la boo xam ne ci diggante chrétiens yeeg yahuud yi la am wax yooyu ak yeneen wax yi ci nekkoon yëpp loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna wan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy karacaan yi wal majuus ak majuus yi gisoon nañ leen mooy ñiy jaamu safara su sell si nee na ñu nekkoon fële ca Iran walladiina ashraku ak gaa yi nga xamante ne ñooy weddikatu yàlla yi bokkaale borom bi tabaaraka wa taala mu ne mbooloo yi yépp ate yi nag ci lañu ay bokkaalekat lañ mooy ñoom dañoom liñ def sax a gën dañ ne borom bi ci boppam moo am bañ koy bokkaale dara mu ne ñoom ñépp inna allah dëgg-dëgg war yàlla yafsilu baynahum moom mooy ki nga xam ne mooy taqali seen diggante mooy àddina bii bi fi newee dañ doon wute ku nekk rek la mu waxoon kullu hizbin bimaa ladayhim farihun mbooloo mu ne la ngay nekk rek moom la ñuy bëgge ñii jullit ñi ñu ngi ci liñ ne yéefér yi ñu ngi ci ci seen bariwaay yahuud yeeg chrétien yeeg ñi nga xamante ne ñooy polythéistes yi bokkaalekat yi ak ñi nga xam ne athée yi gëmuñu dara suñu borom nag ne ñoo ñëpp maay taqali seen diggante yawmal qiyaama bésub taxawaay ba inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla ala kulli shay'in ci lépp rek shahidun ku ko teewe la de mu ne alam ndax gisuloo anna allaha kene borom bi azza wa jalla yasjudu lahu moom lay sujoodal di ko toroxlul man fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaani ci ay malaaka ak leneen wa man fil ardi ak mbooleem li nekk ci suuf si wa shamsu ak jant bi wal qamaru ak weer wi wan nujuumu ak biddew yi wal jibaalu ak montagne yi wa shajaru ak garab yi wa dawaab ak nga xam ne ñooy dukkat wa kathiirun minan naas ak ñu bari ci biir nit ñi mooy ñoom dañuy dañuy sujootal di torox loolu seen borom waaye wa kathiirun waaye lu ëpp foofu nag ci biir nit ñi ginne yi haqqa alayhi al-azaab moom de mbugal mi daal dina yey ci kawam ndax ñoom bokkuñ ci ñuy sujoot te nanguwuñoo sujootal seen borom nanguwuñ koo jaamoo wa man yuhini Allah képp koo xam ne borom bi da koo seetaan mu daal di doyadi dal di nekk koo xam ne ku sànku la kooku de fama lahu min mukrim amul kenn koo xamante ne moo ko mën a teral man koo génn ci li nga xam ne mooy shaqaawa góogale muy li nga xam ne texee di góogale mu nekk loolu manula am de inna allaha dëgg-dëgg borom bi azza wa jal mooy aji dafaakoon maa yashaa'u ko la ko soob kese mu ne haadaani ñu ngi ci laayab ni ki li nga xam ne mooy fukk ba mu ne haadaani muy aaya bii nag Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu wa ardaa taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daroon waat ne way aaya bii xam nga kan lay wax dafa wàcc Seydina Ali Seydina Hamza Seydina Ali ibn Abi Taalib ak Ubayda ak Abu Ubayda muy Ubayda ibn al-Haaris wala Ubayda ibn al-Haaris nga xam ne mbokk la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñii nga xamante ne nii ñoom ñoo ñoo jàmmaarloo woon ak ñi nga xamante ne nii muy Ubayda ibn al Harith ak ñoom ak Utba voilà loolu mooy ci jullit ñi Seydina Hamza Seydina Ali Seydina Ubayda ibn al Harith lii xare Badar lay wax loolu waxoon nañ la dinañ ci gine ñëw bu ñu àggee suuratul Ansaar insha Allah ñoom ñoo daldi woon def kooraakoor daldi luy waatoo keroog xare bi bi ñuy tàmbale Badar ak kan di Utba ibn Rabi'a ci yéeféer yi ak frère di Shayba ibn Rabi'a ak doomu Utba di al Walid ñii la suñu borom bi wax ne ñaari mbooloo yaa ngi loolu la Dhar ci xadis boo xam ne al imaamu al-Buxaari ak sëriñam imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhima ñoo ko soloo kon suñu borom lan lay wax mu ne lii waa toogoo gële lay wax mu ne haadaani ñaar ñii de xasmaani ñaar la ñuy dàgge de ixtasamu ñaari couleur lañ yoo xamante ne nii ixtasamu daal di nañuy dàgge daal di xuloo fii rabbihim ci seen borom mooy la tax ñuy xare ndax daa am lu ñu wute kii muy ñoom Seydina Hamza Seydina Ali Seydina Ubayda ibn al-Harith radiyallahu anhum dañ ne borom bi lañu war a jaamu te dinañ ko fi jaamoo waa Quraysh Utba ak Shayba ak doomu Utba al Walid ne leen ak Abu Jahl nag ñi ñu àndaloon ne leen du ngeen ko fi defee ba moo waral ñu waroon a xare keroog ba xare commencé dañ noonu dañuy commencé le les waatoo mooy par ñetti ñetti par kenn kenn ñoom ñooy songandoo kenn kenn ñu xool loolu lañ commencé waa Quraysh bañ rayee ñu njëkk ñi nag ñu xam ne hee lii du ah kon loolu la borom dina wax ne ñaari ñii de ñaari kuréel a ngi yaxtasamu ñoom dinañoo xuloo fi rabbihim ba moo waral ñuy jote nii ci toolu xare alladina kafaru gaa yi nga xam ne nag ñoo weddi ci ñoom de kuréelub Shayba ak Utba ak al-Walid ibn Utba alayhim la'inullah al-mutataliya ñoo ñële de ak képp ko xam mooy l'islam dafa nekk fee kuréelu kéefër tamit ñooñu ci biir wax jii dañ ciy dugaalee mu ne ñoom nag ñi nga xam ne ñoo weddi ci ñoom xutti addees na leen daggal dee lahum ñeel leen si yaabun ay yëre yoo xam ne min naarin ci ay ay bettex safara gu tàng jër yu sabbu min fawqi yi hamim ñu demee safara ñu leen di sotti ci seen kaw bopp yi ndox mu tàng ma yusharu bihi ma fi butunihim wal julud nga xam ne mooy gis nga yoo yële dañ ci dañuy seeyal mooy safara soo sële da ciy seeyal li nekk seen biir yi bu ñu leen fa dugalee lay seeyal wal julud ak seen seen der yi wala hum te dina leen fa ñeel maqaam ñaw ay mbolde min hadidin ci weñ yoo xamante ni moom na leen malaaka yi di dóor kañ na leen koy dóor kullama araadu saa buñ nam ne an yaxruju minha génn ca safara ya min xam min ndax lan mooy yi nga xam ne mooy mettit gi leen di dal ñu nar a génn u'idu fiha ñu delloowaat leen teeg mbolde yi ba pare wa zuqu ne leen mos leen adabal xariq mbugal mi lakke wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in